gars yi dañuy ñëw ne yonent bi saa saam guddi goo xam ne moom lañ ko déggee wala moom la ñuy waxtaane nga ñëw ñuy waxtaane seeni sëriñ ak seeni mbokk ak seeni gars yi ak lu tax ñu gën a dagg ci kañ topp kooku dañ ko waroon a porter plainte waaw moo tax nit ñi dañoo dem ba xamuñu loolu mooy xamuñu loolu quoi waaw <laughs> waaw gars yi même dañuy jël ñu ne eh, guddi gi gàmmu la waykat gi ñëw commencé au mu wax. minimum yi nga xam ne ñooy wax ci euh, yonent bi alay saasaam ak yooyu moom mu jël ay way yoo xam ne ab sëriñ diw lay tagg gaa yi ñépp foog ne lii moo jaadu nag bés buñ ko recadré ñu ne lu tax waa ji ko recadré kii kii kii alors que ñoom ñoo xamul tos <laughs> parce que dañ leena dañ leena nandal ci ndox mu bon ni mooy ndoxum ñàkk dëggu waaw nan ngay woote nit ne leen man ñëw leen je vais vous enseigner aujourd'hui mon cours c'est sur la démocratie waaw c'est sur euh, la figure historique générale de Gaulle waaw man je vais vous parler aujourd'hui lu gën a kawe loolu lépp Seydina Abou Bakr Siddiq radiyallahu anhu gaa yi ñëw inscrire ba ñëw toog ma leen di waxtaanal man samay aventure waaw ba ma demee Makka ndeysaan ay bu ngeen ma gisoon waaw ba ma demee Italia way sa waay yow yow yaakaar nga ne looloo taxoon ni ñu ñëw mais xoolal nit ñi ni ñu yàqoo seen xel yi ni mu ni mu pourriwoo léegi dañuy ñëw ci lu ñu naan gàmmu la benn waay boo xam ne parce que nee nañ doomu diw wala mooy sëriñ bi mu nekk fi ay yooy rek lay waxtaane ah gaa yi di fattasu nag jàpp ne i eh, gàmmu nga kay sëñ ba moom lam fa wax moom kat kat màttanu ko te lim wax koy kat mooy caaxaan la ay anecdote la wax di ay waxi boppam ay histoire boppam yi nga xam ne tekkiwut tus man ngaa dee ba dund ba dee boo ko xamul sax moo gën nga ko doon xam yooyu la leen di reye ba fajar bi jot gaa yi nag jóg war ba pare jàpp ne nag bu nit ñi kenn nga du leenu jaamu doon def la fekk doon wax rahimahullah bari nañu dem euh, Makka ku dem xombala leen billahi wax na dëgg am na gaa yoo xam ne dem nañ Makka aji mais ki dem xombal dem li jëm bi ba dara moo ko kër waaw te kat Makka da kee ngay màggal da ngay gàmbu li taxoon nga woo nit ñi waxoo ci dara cog ci lépp tuuti daal di dem sa yoon caaxaan rek voilà ñun nag lii ne mooy suñu dund ah, wolof yi ñun wolof yi lii mooy suñu dund ñu nekk ci nag di jàpp ne mu nekk ak jàppal ma jàpp nag ci la ñuy nekk ba dee ñun ñëpp ñuy robante ba kere beneen génération rob ñu ñu dee nag ñu jeex ñeneen ñëw ñu bëgg leen a transmettre caaxaan yi ñun ñoo di caaxaan kat yàlla nañu yàlla fóot quoi te xamal ñu dëgg allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba yonent bay saa saam ñaan yu am solo yooyu mu am solo quoi borom bi yàlla nangu ñu won dëgg sa dëgg muy sa alquran ji waaw te nga dimbalee ñu wërsëgal ñu ndax wërsëgu yàlla waaw waaw mooy wërsëgu yàlla la de topp dëgg wërsëgu yàlla waaw wërsëgu yàlla du du du du du du du du du du du du waa ji daa am lu mu lu mu lu mu lu mu ëppalee gaay dara bu ci dara wërsëgu yàlla kese la kon nag borom bi ñu ngi lay ñaan nga won ñu dëgg waaw te nga wërsëgal ñu ñu topp dëgg waaye borom bi ñu ngi lay ñaan nga won ñu neen caaxaan ba ñu identifier ko xam ko te loo xam ne duñ ci am benn lu ñuy laam laamee wax benn sikki sakk bañ détecté ko xam ne lii mooy neen te nga wërsëgal ñu ñu daal di sori neen yooyee même bu dee ñin ñu bari ci lañu ne jàpp ne mbir yi lii la waaw non non c'est pas ça qui est important quoi waaw ah, quoi loolu du mooy li am solo <laughs> ah yooyu yëpp c'est que caaxaan épure caaxaan wal iyaazu billah kon yonent way saa saa mu ne <laughs> ay way jële yal imaamu muslim waay ah ñii ñooy xam li yi am solo ñii la ñii la seen dundu génn àddina defaral ñu téere yoo xamante ne nii ci ngay dundee àddina ak alaaxira mais que caaxaan baaxut kon yonent bay saa salaam ne ah bi ndaw si ne waaye yonent saa salaam lan moo waral ñu ëpp ñu nekk waa safara waay xaala mu ne tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir yéen jigéen ñi da ngeen a bari no te loolu day wane ne léeg-léeg nga waxe noo xam ne tekkiwul ne ki ngay wax moom moo ko def loo xam ne comme ma ne yéen Euh, yéen yéen a ngi defal loo xam ne waru ngeen ko doxale tekkiwul ne képp kenn ci ñoom noonu lay doxale parce que jigéen ñi moom bon yeneen saa salam bu ma soona am da doon wax nañ génn ñëw même bu sax même ñu am bërëb sax nañ ñëw waaye buñ jege ñu jullee mais nañ ñëw fekke tudd yàlla gi ak ñaanu julli ñi jigéen ñi moom mooy yaayu jullit ñaa nga fa woon te Sayyidatu Fatima sangu ñépp bon bu dul ngànt bu téye woon ba mënul woon a génn ci ñoom lay bokk parce que bisu it la doon saasam da doon génnalu ne jigéen ñi dañ génn ñëw fekk kon bu waxee ne yéen takfur na tekkiwul ne ñoom ñii sax muy wax ñoo koy def ñoom saxaaba yi nga xam ne ñoo gën a sell ci ñëpp saxaaba yu jigéen ñi mais da leen a bëgg a wax mooy la genre féminine wala le genre féminin yéen yéenay def nii la gente féminine li ëpp ci yéen nii la def takfur nag pourtant mu ne mais tekkiwul ne. ñoom ñëpp ñooy def loolu ah, voilà macha <laughs> voilà mu ne da ngeen di bari tukk fiir na laan da ngeen a bari lu ngeen di rëbbaate waaw yor sa làmmiñ rek <laughs> waaw di vilipender nit ñi rek làmmiñ wu ñaw te ñaaw rek bali atul li saani rek wala iyaazu billaah ku kii mu daal di lay xoos daal lay sànni benn missile wala benn jab daal lay dabuus ci kaddu yu ñaaw waaw rëbbaate rek xatta seen muus yi sax ak yoo xam ne ay kii la rek sa téléphone wadd rek nga rëbbu téléphone bi tey bi rek saaga rek nangam wala yaa bi billah watak furnal ashir ngeen di weddi ak dëkkaale bu rafet mu ne wama raytu gisuma min naqisati aqlin wa diinin aghlab li di lubbin min kon loolu gisoon nañ ko ndaw sa waxaan ne ya rasulallah yow ndaw sa yow yàlla li salasa wama nuqsaanil aqli wa diin qaala amma nuqsaanul aqli fa shahadatu imra'atayn ta'dilu shahadata rajul fa hadha nuqsaanul aqli wa tamkusul layaali ma tusalli wa tuftiru fi ramadan fa hadha nuqsaanud diin <laughs> voilà <laughs> waaw imaamu Nawawi nag wa tamkusul ayyaam tusalli foofu la ci yem waaye am na wa taftiru te muy dog fii Ramadan ci Ramadan ay ay bis yoo xam ne bu gisee mbërëgam wala mu nekk nu fa mu nekk ku dóora wasin te deret ja di continuer moom du julli lu ne loolu léegi kon hadis baa ngi nii <laughs> voilà kon nii la ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal di solo léegi hadis bi suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi balu faat ñu baabul istighfar moo yenent bi alayhi salaatu salaam euh, lan laata sax jigéen ñi di ko laaj am na remède yu mu njëkk a joxe parce que dana man gis naa safara bi waaw yaa ma'shara an-nisaa yi jigéen ñi tasaddaqna wa aksirna minal istighfar bari leen lu ngeen di saraxe te bari lu ngeen di def ay astaghfirullah waaw kay kon ñu xamee ci lan ngëneelu istighfar baawu istighfar mooy dalay soril sawara waaw boo baree looy ñaan yàlla njéggal dalay bari dalay soril safara xam nga <laughs> gisoon nañ ci hadith yi ñu génnoon njariñal istighfar yi alxuraan doon tudd ñoom Seydina Nuux alayhi salaam borom bi Seydina Huud ak borom bi ci boppam waaye ci lisaanu Seydina Muhammad sallallahu te suuratu Huud yooyu mais bokk na ci njariñul istighfar mooy dalay soril sabara moo tax al imaam euh, waxuñu ko asar boobu wax imaam al-Hafiz Hajar mu ngi koy tudd naan ci euh, al imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri al <laughs> rahimahullah tabi'i boobu waa ji daa ñëw ne ko waaw jàmbat ko ak ak kii quoi ak ñàkk ak mooy maral quoi taw bi taw bi imam ñun de dañoo problème ñun daal taw bi daal décor bi yii sonal nañu mu ne leen bari leen istighfar ci même jataay bi ne ko bari leen du ngeen di def astaghfirullah am keneen ñëw hein di koy da ko jàmbat ñàkk mu ne ko bari lal istighfar kooku ñooñu dem keneen ñëw ci même jotaay bi ne ko waaw imam ñun de dañoo am problème kii mooy pour am doom ak yooyu mu ne bari leen istighfar <laughs> loolu lépp mu ko jële ci Seydina Nuh li mu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara loolu njariñu istighfar la waaw suy naa nu wax nee na man ak sama nit ñi yow borom bi istaghfiru rabbakum ñaan leen jéggal seen borom innahu kaana ghaffara moom daa nekk koo xam ne daa bëgg lool lu muy jéggalaa koon la bu ngeen ci saxee xam nga lu muy def yursil samaa aleykum midrara waaw dina wàcce ci asamaan ci taw asamaan dina wàcce aleykum ci seen kaw midrara mooy taw dina ko dotti ci yéen kon ki am bekkoor boo bayen bëggee seen bekkoor taxu bari leen ngeen de istighfar wa yumditkum bi amwalin wa banin ki am problème alal ak ñàkk nee na tamit da leen di doppi moom borom bi ci ay alal ki am problème mu doom waa banin mu may leen ay doom waaye yaj'al lakum jannatin te bu ngeen ñi yawmal qiyaam mu defal leen ay ajjana yoo xam ne day ay dox yu ay dex yu daw ci suuf kon loolu kon fii euh, lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy ak istighfar mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam da leen ne ya ma'shara an-nisaa tasaddaqna wa akthirna min al non seulement saraxe leen mais bari leen lu ngeen di def istighfar mooy astaghfirullah bari leen lu ngeen koy def di ñaan borom bi mu jéggal leen waaw waaw astaghfirullah waaw astaghfirullah bari leen lu ngeen koy bari leen istighfar waaw bari leen istighfar wa aksir na loolu la leen wax comme remède laata sax ñoom ñu koy laaj leneen waaw lu tax waaw mu wax leen lu tax waaw kon ñu ciy gise kon baabul istighfar mooy kon bokk na bu bëggee sore safara borom bi musal ñu safara mooy nañuy bari istighfar waaye li ñu waxoon ci femmes yi nga xamante ni femmes yi nañuy bari di saraxe ak tamit bi def istighfar bari la ko waaw loolu nañ ko bari le bu ko defee borom bi mu tël leen boo bañ nee na boole ci ñi nga xam ne loolu fee la mooy saa saa ba ko wax te mooy saadukul masduq ñu ëpp biir safara mooy jigéen ñi loolu moom fee yow bu ko defee yàlla tebbi la bàyyi musal la ci nga bokk ci ñoom ci ñooñu la waaw Allahu akbar waaye dañ ciy gis gravité li tax lii yi ñu doon tudd léegi waaw mooy ñaaw ak dëkkaale mooy ñaaw ak dëkkaale waaw ñaawul dëkkaale ak tamit baril bi rëbb nit ñi ak tamit ñaawee nit bu la defalee njekk nga suul njekk ji mel ni masula koo defal loolu ay jikkalo yoo xamante ne nit ku mu ma ku jikkawoo nii ay jikkalo yoo xam ne bu la borom bi fóotul gërëmu yërëmu la wala kii la amul dara lu tax mu rëpéché la loolu day tàbbal nit ci safara façon jikko yooyu dañ koy jàng ci hadith ndax bañ nee ko lu tax dane tug fir na laana moo tax rëbb rëbb moom taxoon nañ ci duñ fi nekk di wax waaw lu ñu wax nga rëbb nit ñi yor sa làmmiñ rek nekk la ànd rëbb nit ñi waxoon nañ la cas yi muy possibilité ak yi muy possible ak yi mu dul possible ak yi nga xam ne man nañ ci rëbb nit man na ak bon ñoo xam ne wax comme yàlla rëbb na ñii yu mel noonu mais nga bañ a rëbb nit koo xamante ne kuy dund la wala sax koo xam ne leeru la ak nu mu faatoog dara leeru waaw boo demee bay rëbb te lool bu ko bari ñoom na ñi nga xam ne feenuk alku daa leer ñoom it Abu Jahlil te ñooñ bu ko bari waaw bu ko bari sax ndax yone saa saa nee na euh, euh, kii euh, mooy nekk siddiq ak nekk rëbbaatekat duñu ñu du ñu ànd waaw te tamit nee woon na ra'anuna yi duñu nekk shuhada umuk waaw ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy wa takunu shuhada ala nas yéen du ngeen ci bokk ñooy seede ci xeet yonent bi salaam nit ñi ëllëg ñoom du ñu bokk ci du ñu bokk ci euh, ci ñi nga xamante ne mooy rëbbaatekat yi du ñu bokk ci ñoom voilà kon yooyu yëpp di wane rëbb lool taxoon nañ ci dellu ci buntu yi nga xam ne ci téere bi nga xam ne moo doon wax al umurul manhi anha yi ñu tere kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la loo xam dañ koy jànge ci hadith yi waaye bokk na ci li nga xamante ne mooy mu'jiza yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy borom bi war na ko àjjana waaw wan na ko àjjana wan na ko safara waaw te du ay loo xam ne gént lu gis nga sànq imam Ibn Abbas euh, riwaayam bi lu wax nee na da doon julli fi mu taxaw la am lu muy yóotu mu la xaw a mu ne waaw loolu benn car laa laa laa ci àjjana mu ko ndiwoon fii ci ngeen di lekk ba yawmal qiyaam bi ba yawmal qiyaam bi ñëw <laughs> li def ci àddina bi yépp mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na àjjana dem na safara gis na waa safara gis na waa àjjana xam na ñu koy dëkkee waaw mu nekk ci mu'jizaatam yi moom alayhi salaatu wassalaam yi nga xam ne moom la ko borom bi daal di defal ba mu tax ba mu ko gisee loolu yi ñu xam ne jàngalekat bi bu gisee loo xam ne euh, musiba la gu nar a dal xeet wi wala ña muy jàngal na leen ko yëgal. waaw amul toog di leen bàyyi naan noo dama bañoon yàq seen seen dootu ngeen tranquillité moo tax waxuma leen dara ba yow lu gën a garaaw la nga leen doon du waxoo leen ko ba mu ñëw këpp seen kaw kenn kenn mu ci waaw moo tax léeg-léeg wax nit ki dans quelle soos il sera mangé dafa baax waaw mu jël ay ay matuwaayam waaw moo tax yeneen saa saam keroog ka moo tax hatta Tabuk ba muy def da leen wax Tabuk di wër ci kii di yëg minbar yi di leen xutbal di daje ku mu daje ci jullit ñi wax la ko nga waajal ko ba ñu xam ne xare bi ñu jëm mooy xare bi nga xam ne moom bu amee mooy la xare dee xare moom parce que l'empire byzantin la waaw ñooñu bokkuñoo xeex ak arab yii nii fii de non loolu dafa am solo quoi bu ko defee li ya'uddu lil amri 'udda ñu waajal mbir mi wàccaay yawar ñu bañ koo minimiser waaw kon loolu dafa am solo quoi waaw bu la yàlla dénkee dara ñooñee ay musiba warul di waaja xew nga ñëw toog di leen ko noppi ba yooyu boo xam ne bu gën a garaaw la bu dee yoo xam ne yu ndaw la amaana boo leen ko waxee la muy jur ci ñoom moo gën garaaw sax musiba boobu jarul nga leen koy wax waaw waaw jarul nga leen koy wax moo na yone saa saa fii ba mu gisee yooyu lu garaaw muy safara moom mu daal di leen di wax lu leer daar daar daar jël leen may def leen wax ba pare wax leen doo yem rek ne gaa yi eh, problème baa ngee mais wax leen problème bi bu ñëwee wala nan la ñuy def ba mucc ci voilà loolu mooy njàngalem l'islam mooy nan la ñuy def tamit doo mucc ci problème boobu mais problème baa ngoog léegi nag man je m'en vais gu vous ah non <laughs> loolu du njàngalem diine moom <laughs> waaw waaw waaw loolu lu am am solo la quoi waaye tamit am na leneen ah luñ ciy jànge mooy àjjana ak safara existe nañ léegi te loolu mooy mazhabu ahlu sunnati wal jamaa waaw lu existe la nekkul loo xam ne dañuy bàyyi ba yàlla àtte ñu ba pare door ko bind ko waa déedéet waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab waaye bokk na li ñuy xam ne moom la ñuy jàngee ci hadis bi ba léegi mooy que ne jàngalekat bi bu waxee benn mbir boo xam ne yow taalibe bi mbir mi dese naa leer ci sa bopp wala bëgg nga mu ëndi yeneen leeral nga laaj ko mooy ndaw si li def du ñàkkug taalibe waaw ndaw si jas la gi moom moom moo ñàkkug taalibe waay ñu ne la déet bul wax lool waay kii li mu def kay xoolal li mu laaj bi mu laaj li tax sax ñun ñu liñ ci xam yëpp li ci yeneen saa sa wax ah mooy loolu la. mooy amul ñëw moo tax yooyu toog waa sëriñ bi moom kenn du ko laaj waaw mooy sëriñu barkeelu yi ko kay loo koy laaj <laughs> lan rek nga koy laaj laa xamul waaw doo ko laaj kay loo koy laaj <laughs> doo ko laaj yëfi diine xanaa yëfi àllaaxe yëfi àddina waaw <laughs> ah wal iyaadu billah kon loolu dafa am solo quoi mooy euh, aayut nit ki taalibe bi bu gisee ne bon hein li nga xamante ne nii mooy euh, sëriñ bi am na lu wax waaye bëgg naa ci leerlu wala dese naa leer ci man mu laaj ngir li nga xamante ne nii mooy euh, euh, mooy mu gën ko leeral moo tax yeneen saa sax bi mu ko laajee neewu ko yow lu tax ngay laaj déedéet da koo toon xam ne yow mi miy jàngale buñ la laajee nga bañ a ne lu tax nga may laaj loolu quoi ah wax naa leen kay yow wax naa leen li ngeen war a def kay def ko rek mu jeex ca avancé leen déedéet <laughs> voilà kon mu ngi noonu quoi waaw kon loolu daa xam xam solo di wane tamit li nga xamante ne nii euh, liñ ciy jànge mooy euh, yenn jikko yi muy bone quoi waaw ba day yóbbu ñi nga xamante ne ay way wéetal yàlla lañ ay jullit lañ mën nañu dugg safara dañ ci xame ne jullit dina dugg safara man na dugg safara si dafay dugg sax parce que saa saa ay hadith yu bari ñëw na di ñu wax kii mujjee génn safara ci waa ngëm yàlla ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne àjjana ay àjjana ka ba gën a tuutilee Seydina Abu Sa'id al euh, solo nañ ko mu ci saxee yi ki gën a néew ne place ci àjjana yawmal qiyaam day ñëw borom bi mooy hadith bu gudd ba dinañ ko gis fii man lan laay wax ni gis nga <laughs> buntu bii nii di ñëw buntu bii di ñëw waaye waaye mu ngi ñëw. kon nag bon euh, kii moom yàkkamti xeex moom jaru ko quoi <laughs> nañ bàyyi <laughs> waaye man maa ngi nelaw waaw hadith Ibn Mas'ud la hadith mille huit cent quatre-vingt-quatre ñun ñu ngi mille huit cent soixante-dix-neuf gis nga buntu bi mooy dernier buntu ci buntu bii nii baabul istighfar buntu bi ci tegu te mooy dernier buntu deex dee jeex bi kitaabu Riyâdous-Sâlihîne bi téere bi yëpp laa wax nag mu jeex hadith 1884 hadith Ibn Mas'ud dina wax yeneen saa saam di ñu wax xam naa maa man maa leen gën a xam te xam naa kii mujjee génn àjj àjj àjj safara di dugg àjjana waaw waaw te koo jullit la waaw moo tax fii jigéen ñi muy wax mooy jullit ñi lay waxaanoo ah yéefar yi ñoom taxu ñuy wax kàttan ñi nga xam ay kaafiraat lañ ñoom dañu weddi yàlla borom bi ne inna alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal la fii naari jahannama xaalidiina fiihaa ñoom ñoom da taw ñu ñi weddi yàlla góor ak jigéen mooy yéeféri chrétien juif yeneen gaa yi nga xamante ne bii Seydina Muhammad ne mbir yi leer gëmuñu ko sallallahu alayhi wasallam ak athée yooyu yëpp ñoom ñëpp bokkaalekat yi ñoom ñëpp safara lañ jëm ta fa tax ñoom taxul ñuy wax de yooyu saa sax bu naan yéen jigéen ñi dëgg la ñooñu mais même ci ñuy jullit jigéen ñaa fa yëpp biir sawara moo tax yooyu saa salaam ah lii dañ koy xam ne kon way ngëm yàlla ndeke it mën na dugg safara de mooy liñ la yàgg wax bu dee borom bi deful dara moom jéggalul woon borom bi jéggal ko loolu benn euh, façon la bu tax yàlla du ko dugal safara wala am ku ko tinu am ku ko rammu. wala borom bi ci maadute ci ci ci ngëneelam fadluhul mahd mu génne ko mu bañ koo dugal safara malgré lépp lu mu def faalewul wala xubaay waaw inna laa eh, ya laa laa laa yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika borom bi de du jéggale ñu koy bokkaale waaye dina jéggale lu dina suufe bokkaale même bu ko nit ki jéggalul ku ko sopp ci way gëm yàlla yi yooyu façon yi tax yàlla bañ na dugal safara yëpp nit ki bu daqoo fee ba borom bi ci maanu teel ci dogala bu dëkk ne diw mii dina dugg safara loolu waaw looloo paree mooy loolu dañ xam ne jullit day dugg di mën na fa dugg bu yooyu yëpp daqoo borom bi ci maanu teel ak dogala bu jiitu ne kii dina fa jaar dooru ñëw ajal ndax bu dul woon lool yeneen saa saam du leen ne ah gis naa ne yéen a ko ëpp kon nag remède yaa waaw remède yaa ngi nii waaw léegi ñu ñëw ci ndaw li femme bi doon laaj waaw ne way waaye yeneen saa salaam waaye moo waral loolu lu waral ñun ñu ëpp ko mu ne tufsir na laa war a rafetlu maara aytu walla côté bi min naaqisaati aqlin wa diin. que man yoneen saa sam masumaa gis koo xamante ne nii mooy ak takkam daa ak diineem des ci loo xamante ne ni ba pare gina mën a loo koo xamante ne ku taxaw tem dëgër ci ay position ak jiwam xel ma ñaw lool ku leen gën a mën a dévier que yéen amul mooy jaay ñu am ay principe yoo xam ne nga jekk rek gis leen ñu ciy dévier ndekete yoo daa am femme bu ñuy ci ci fan yi quoi waaw <laughs> sawaay si ginoona strict moo strict moo gënoon a strict fii saay waaw baax na ñun dëkkal nga am na yoo xam ne moom xalaatuñ ko koo defloo waaye ba mu commencé corow lañ commencé yëm doon bañ yëpp gars gis ko mu koy commencé di nangu quoi waaw léegi nag gars yi comprendre lu quoi <laughs> jege jeyoo daa am ku muy lëbët wala ku muy xub mu xubbanteel foofale wala koo xam ne sax day nekk ci lu baax ñu dévier ko xoolal kële xoolal balaam alladi tabaxara ilman kafaa zajran liman tadabbara noonu la ko Cheikh Ahmadul Xadim Cheikh Abdul Ahmadul Xadim Abul Mahamid Serigne Touba radiyallahu anhu ci Masalik <laughs> wala misaalum balaam ma nga xam ne feesoon na tell géej la woon waaw ci wàllu xam-xam na iblis jaaranteeg moom ci ci jigéen la ko jaarale waaw <laughs> koo xam ne ak ni mu màgge woon te baaxoon waaye iblis ba mu ko bëggee yàq ci jigéen nga la ko jaarale mu yàqule ba faw kamatali shaytaani iz qaala lil insaani falamma kafara qaala inni bari'un min inni axaafu rabbal alamin <laughs> mooy boobu waaw Bal'aam ibn Ba'ura waaw mu ne gis nga misaalum seytaane mooy lii borom bi di joxe misaal ci alquran waaw ka masali seytaane mooy ñi nga xam ne dañ lay dugal ba nga dugg ñu taxaw fee naan ça il n'avait pas compris quoi ça bon moom il n'avait pas comprendre lool quoi waxoon naa la ñooñ ñoo yées yàgg nañ ko fi wax te nag fi muy dina yéese bu dee sëriñ la nee na waaw yow nga naan si moom nga jokk wala leader politique nga wala yooyu mu lay dugal di def ay discours di la wax naan lii ba waa nguur gi jàpp na la kërëj sawaay taxaw fee génn ci rajo yi te moo ne woon yaw ku la dugal foo dugg dina mooy fala fa koy fekk wala fa la lay fekk waaye ba la yi ñëw jël si <laughs> yóbbu la sawaay ci ndungu siin bokkul sax yow nekk nga fa cinq ans bokkul sax ci ñi nga xam ne mas nañoo tànte ngir ñëw seetsi la yàlla tere ñu nekk nag ci médias yeeg réseaux sociaux yi naan il n'avait pas compris il net pas prudent nangam ak nangam te lépp bu ñu rimeekee mais gars ko rimeek parce que sëriñ la nee nañ bàyyam lañ ciy seet wala moom waaw <laughs> alors que à peine voilé la doon wax waa ji daa defal lii defal lii di di ngeen fekk fépp foo dugg ñoolu dinañ la fa fekk waaw loolu jikkoy saytaane la moo tax borom bi ne misaal bu saytaane xam nga lu muy def il qaala bam ne lil insaani kufur wen waaw di ko dugal di ko dugal di ko dugal balaa noonu lañ la ko Iblis jàppe ba mu ba mu ba mu ba mu weddi yàlla mu taxaw fële waaw naan inni axaafullah yàlla bi mu fexe ba nga weddi ko mu ne moom moom la ragal waaw waaw nga gis sëriñ ba tax nga dugg ndungu siin moom ñu lay jox ay lekku mbaam ci ah, ci bii ngay feebar ndax xamoo woon yooyu commencé anxiété stress yi léegi ñu détecté la fi feebar boo masula am entre temps monsieur le président di ko accueillir di ko accueillir <laughs> wala muy dem ab dëkkam mu koy accueillir di ko tatagal ak nangam tam moo la dugal fii kooku jikkoy saytaane la yo waaw naan la rek inni axaafu Allah moi je respecte les institutions quoi <laughs> je suis ndax loolu la ñu diine jàngal lu tax waxoo ko woon te yaa ko dugaloon ah <laughs> non ñoo gars yi gars yi ñoo yées gars yi ñoo yées sauf que rek li tax gars yi ñemewuñoo dénoncer yooyu parce que nañu sant la. waaw dañoo yor sant yoo xam ne gaa yi bu doon yenn sant yi moom moom la ñuy yendoo aka fanaane te bu fajar jotee moom la ñuy jóge waaye comme que ñooñu nag moom ah <laughs> nañu dugg ci bunker bi bàyyi laa tempête passe quoi <laughs> bu passé après ñu génn wax loolu day wane ne dëggu ngeen da ngeen di sélectionner yéen yan émotion yan yan actualité daal ngeen di yëkkati waaw kon ah ilis wala yaabi billah <laughs> ah, yooyu kon jullit man dugg sa war waaw wal iyaazu billah mais dafay génn kon hadith boobu nañ bàyyi ba foofu quoi buntu bii di ñëw ñu gis loolu léegi mooy naate saatu aqlin kon yeneen saa salaam ni masumaa gis kon mooy gaa yi am principe yi voilà naan nan principe nangam nangam <laughs> waaw bu ñuy am soxna commencé yañ doon yañ ne woon daa xaram ba mu tegu woon ci dëgg ah yépp gaa yi commencé da nga naan mais xanaa kay du diw <laughs> diw mii nga xam ne luñ mën a dégg ñi yëpp mu ne daa xaram quoi waaw <laughs> mais boobu naka xaaba léegi soxnaa ma ko fi dàq waaw xanaa kay gisu ko mais nee naa la rek loolu attention rek parce que nit ñi dañoo man ay déduction yu gaaw liñ naan ay déduction active active waaw def ay conclusion active yu gaaw léegi naan lii la